bu leen di julli ni gaa yi julli di warin dañoo mokkarak wala dañoo aay wala dañoo gaaw kenn ku ko julli doom julli loolu baax cheikh loolu charte la ci bi sooy julli sooy jàng sa alquran ngay daaneel loolu waxtaane woon naa ko no ngay wax bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin noy arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin nii nga war a jàngee Fatiha bismillah rahmaan rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin allahu akbar xoolal li ñaari daa bokk xolal bi ñu ngi koy xëccee su yàlla xëccee say mbir xëcc sa kiyaama comme ni nga xëccee Faatiha bi bokk naag bii nga baral ni ba yàlla baral say mbir baral ba baral sa dund baral sa wërsëg moo tax ngay tëju moo tax gaa yëpp tëju fu nekk ñoo fay sang duñu am dara yaa tëj sa bopp yaay baral sa adduna ku la wax yow kay sëñ bi li nga war a bax mooy mooy boo defee bàkkaar baral dem tuubi ko hmm. soo gisee yiw baral dem defi ko soo amee bor baal dem fayi ko parce que xamoo kañ la dee nit mais jaamu yàlla kenn ko baal est-ce que de góor yi jigéen yéen ñëpp laa wax ku ciy jullee ti na ngay jullee noonu sooy jàng Faatiha bul tari rek di dem taril di taxaw par ñaari aaya wala ñetti aaya bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim wala arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in noyyi fatiha bi waxtaane woon nañ ko ba noppi ca koor ga fatiha tamit gaa yu bëri mënuñu ko <laughs> yooyu baaxul jullit di góorgóorlu di jàng diineem fatiha mënoo ko ihdina siratal mustaqim fan la am fan la siratal mustaqim am ci alquran siratal ladina anam fan la am fu ko ban téere ngeen ko gis ban kaamil la kenn du wax siraata siraato la ñuy wax ihdina siraatal mustaqim siraatal top nga naan tax xuloo xuloo tax sa lammiñ day fees sa gémmiñ top la ñuy wax ihdina siraata hmm? ñu bëri lu ñu wax ihdina siraatal mustaqim musiba la mustaqim ko mustaqim qiim m waaw mustaqim xuloo xuloo mustaqim yaa sayar ghayril hmm? maghdubi alayhim wala daalin musiba ko kooku gënoon xam nga daal ak daal ak daal ala al xayri ka raa'ihi sallallahu alayhi wa sallam nee na par exemple tey jii su may julli ci jàkka ja xaw ma jàkka ja maanaam la ñu sëñ Diop euh, jàkka ja fan la nga demee jàkka ja da ngay jàdd nii soo avancé ba ci kanam di nga gis benn photo après à droite droite mooy jàkka ja li ñu nga waaj a di jullee la mu julli yàlla da lay jox ci abare parce que yaa ko tegtal jàkka nit soo waxtaanee ak moom tamit ba mu bàyyi moñ wala mu bàyyi tux wala mu bàyyi naan wal mu bàyyi lu bon jublu ci yàlla lu mu jaamu yàlla yàlla da la koy jox bu noppi soog koo fay moom comme saxaaba yi wax naa ne nag keroog loolu duma jaaraat Cheikh na Tidiane lam ca la ilaha kooku moo am xam-xam Cheikh Tidiane ndeysaan waaw yii may laal yëpp ma ko wax yeneen neen ak daalu kiy tegtale daal mooy tegtale da yadullu dalla yadullu dalil dalail yooyu yëpp ay ci tegtal la tegtal mooy orienté bokkut ak dool dool mooy ku réer wala daal liin ak wala dool liin bokkul kenn du wax wala daal liin wala boo bo bo sa sa lammiñ day fees sa gémmiñ wala bool liin te waxtaanee woon naa ko ba noppi nag suñ bi xool leen ci xool leen waxtaan yi nag waxtaan day jël bi lu bëri waxtaanee woon naa ko ba am na solo waaye waxtaanee woon naa ko ba noppi parce que soo ne iyaaka kooku ñaar la wala ñetti xaraka iyaaka sooy xëcc noonu nga iyaaka soo defee sa loxo doy na bi doy waaw bu wala bool lii kooku juróom benn xaraka la wala juróom ñaar wala bool gis nga. marab wala bool daal ne liin foofu ñaari ell la du wala daal liin du wala bool liin déedéet wala bool xam nga ell génn na nga indiwaat beneen mooy liin ah, luy dafa am solo nit lu muy jaamu yàlla da ko war a xam wala yaxillu lil mukallafi an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama ha ah? hukma allahi fiihi jullit war ta dara lu dul war naa lan mooy la ca baax ak la ca bon la ca kii la ca nangam ah waaye di tëlëf tëlëf di dem di dégg yi ñuy wax ngay wax musiba ku la xuloo wala daal wala dool liin sa gémmiñ dafa war a ron doo wala dool liin amin amin bi tamit jërul ëppal am na ñu soof wala baal amin ku la ko wax loo ku la ko wax loo yow yaa soof waxal naan comme ni ko ñëpp di waxee naan ku la ko wax loo ku la def loolu loolu loolu perturbation la yaa ngi jiital xale yi nekk sa wet eh, di di rëccal mag ñi ne sa wet loolu mooy lan am na ñoo xamante ni xam nga dañoo correctul te yooyu duñ koy def xam nga pour la la wane ni ñoom dañoo jàng wala dañuy toog ay sunna yooyu di nappe yooyu taxawul dimbali ñu wax daan sa aar yi dem nit ñi dem comme jàkka ji ñu koy defee daan naan wax nañu wala wax ñu da ngay hésité loolu moo baax Cheikhul Tidiane soo demee Fass doo ko dégg kenn kuy nga wala daal comme bii bi am ci rek la fa am sew kenn du perturbé ba kenn diine du fawkal wala ah, di opéra miin gospel alors que dañuy fooy l'islam billahi dañuy fo seen diine yëpp ay caaxaan la julli hmm? yoo xamante ni sànni loxo tàllal fii sànn kii di lu nekk nga nekk ca pour facax comme gymnastique wàccal sa loxo yi taxaw yaru doo leen booy keroog fee ci jumaa di gaa yi fekke nañ ma ne ko mais sa loxo yi yow lan la lan lu xew foo ko gisee looy roy koy roy yow maama laaj loxoom loolu doy na si yow ba nga gis junni xadis junni téeméeri junni xadis gis ko man yëkkatiwuma waaw yëkkatiwuma boo damay wàccee Cheikh Umar Fuuti yëkkatiwul loolu sëkk Cheikhuna Tijaani musi njabootam yaa nga faas danaa fa ñetti at mosoo gis ku loxoom mais wàcceel kayit yi ngi ustaas yi ñuy topp yi seen ñu laar laa yi nga xamante ni dañuy ñëw di wut rek par place di diine ji pour ñu leen di dégg ñu ñuy wax mais ñu ngay topp yàq sa yàq sa fas yàq sa diine ah ah temps xam waaye xam ngeen ni ndeysaan wallahi wallahi ndeysaan ah c'est ça parce que terrorisme bii ñuy wax am na yu ma ci waajoon parce que terrorisme avant avant muy nekk un terrorisme violent avec des armes il y a le terrorisme parce que boo yu bëri fi ne gëmloo nañ leen ne ku julliwul defoo ni amoo julli te julli nii ak julli nii benn la waaye léegi lan lan moo gën a correct l'islam bi ñëpp julli wàcc seen loxo mu rafet yow nga ñëw ci gi di wane ni da ngaa am loo jàng pour pour lan soo ko defee ba pare suñ paree gars yi ne la waaw lu tax nga jël sa loxo teg sa dënn nga commencé naan sallallahu alayhi wa di commencé indi ko yow la xola ñu la sa xadis sa xadis ko waaw di wane ni soxee yeneen bi waaw di ko teg ci xolab di ko teg fii yow da nga xam yeneen bi ci suufu jumbu xam la ko daan teg wala ci kaw jumbu xam wala ci dënnam wala ca loxo bi lay teg so da ngaa xam ban façon la ko su siddiwaan xamoo nu muy nu muy sami Allahu liman hamida bi wala du ko xamoo ko et puis lu tax sax nga tànnal lii waaw yonent bi bàyyi lële waaw lu tax nga bàyyi waaw c'est ça tànn lii bàyyi lii loolu terrorisme la boo yu bëri gëm la loolu leen loolu soo dañu ne diw day dund sunna xam nga loolu la ñuy dégg la ñuy dégg ah moom subhanallah ah moom kuy dund sunna la waaye léegi ñun dunduñu sunna ñun ñun dund dunduñu sunna way ñun ngay wax ñun dunduñu sunna ñooyu sunna waaye yow yooyu bu leen dugg ci terrorisme yooyu gëmloo leen ay affaire ku dem ci xabru yaa ngi bokkaale yàlla yooyu eh, la ñuy gëmloo nit ñi am na ay boo yoo xamante ni sax yooyu kii duñ jullee fii duñ jullee fee soo waxee naan ay xabru ay kii man leen yow ngay néew ku bañ nit yàlla néew nga ab néew nag lu muy julli yow xamoon ne secteur Pape gi nga dëkk sax ay sëf la yow miy wax sa kër ba nga dëkk xamoo ni sëg la woon sa néeg ba nga dëkk suul nañ fa ñetti liir dañ koo maakale suul ko ko doon wax lool moom xamul lool ma ne ko war ngaa yegg sëñ moom ba nga ñëw fii ñu dem ma wax loolu néew sa kanam ma nga xam ne ñu tëdd fi duñ sa maam réew bay bëgg a dee dañoo réew dañoo réew incorrect moo tax maanaam fekkee ci benn jàkk ñuy julli julli gu gaaw ma leen ñëw une une minute la julli gi timis timis une minute ñu sëlmal ma ne ah, ah, ah kay ah ñëw allah doo leen dégg fàttee te bu ñuy kàmbar bi ñu sëlmal benn la ok ah lii bu leen dugg yooyu terror loolu c'est du terrorisme religieux sunni bu ne woon nitu sunna nga gis am na fu ñuy def bu yaakaar ay tikkim ay tuba yu gàtt yooyu nitu sunna mooy ñii nekk jàkk ji di wasifa maa la ko wax waaw ñun ñoo bëgg yeneen ñoo jeex moom ñoo ko sopp ñoo topp sunna mais koo xamante ni yow da ngay nappe rek di xullee di di kar sa kanam fu mu toll di tàkk yaa ngi mer foo toll tëb bu sa bët yi jël nga nga ñàkk xorom ñàkk caay sa soxor soxor foo leen gis yaa ngi sentir soxor seen kanam ils sont prêts à te mais loolu du diine waaye loolu yàlla Muhammadu Rasulullah walladina maahu ashiddaau alal waaye doo ko ashiddaau alal mu'minin waaye ashiddaau alal kuffaar yéefar yi la ñuy mer ci ñoom di tàng di wane tàng diine ci ñoom waaye ci jullit yi ruhamaa'u baynahum la ñu wax. dañuy am yërmande soo gisee xol alaaj Muhammad Ndieguene wallaahi doo ko gisee rek bëgg yàlla loolu mooy jullit maa ko laaj sama maam mu ne ma maam alaaj Ahmad Baro ñi mu tuubal ñi ci ëpp. mu ne dañuy ñëw xool ko rek sopp ko ne ko gi waaye yow loo nekkee mu ne l'islam sa taar bi jéggi na dayo mu ne l'islam ñun dañoo bëgg a ni yow mu ne ah ku bëgg mel ni man da nga naan ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah ñu ne ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah dugg dem ba ci biir gis ci moom yeneen bagage yoo xamante ni ne gisoo ko woon ci début bi ga ne ko waaw góor gi daa mel ni am nga leen noonu leeral mu ne salaatu fatiha lay dëkk nga ne ko ah, bëgg naa li ngay mos ma koy mos mun la sart yii la nga ne ko may ma wér mais noonu la tas yi fii tuubal gars yi may leen wér ci ci jikkoom ak taam ak rafetaayam fii maa hum fi wujuhihim la yàlla wax am na tampon leer bu nekk seen kanam soo leen gisee bëgg leen soo leen gisee rek sopp leen soo a soo soo nekkee ñoom ci oto da nga leen di gis ñu dugg ci oto bi nga toog fay fukki dërëm ñu fay fukki dërëm fay cent francs ñu fay cent francs fay nga xool ko ne ko kaay ma taxaw waaw leer googu leer googu mooy mooy nuurul iman mooy nuurul ma'rifa billah ñoo xamante ni amuñu ko fekk amuñu sikkim kenn du xam ne jullit parce que seen seen xol yi dafa yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi jël wex xam di ko wan yaa ngi wut poison yi gën a bon di ko naan bala ngaa yàgg di dee yàlla ci yàlla musal problème mooy Sénégal mënuñu fee nekk di am jàmm. waaw ah. chaque dañuy parce que comme dañuy tase ku mel ni man di mer. waaw ah. il y a des milliards ah, a téye yi jub. a euh, force lu ci mën dara te du yow ma xëy na bi da lay foofu dem àjjana parce que doo gis yeneen bi. déedéet foo koy gisee. tàng xol nga yonent bi tàng xol jóg gis soxor nit ñi ay affaire ku dem ci lii dee safara bi jëm ku dee ci kii gàmm bi daal yooyu lañ gëm ay booy ba tey jii ñoo ngi taxaw seen affaire wér wér kii ah yooyu say caaxaan la rek te ñun ñëpp ñuy def ay gàmm mooy seen congrès yi ñuy mooy gàmm rek ah donc yooyu bàyyi leen ko xel ah kon kon mbokk yi Euh, jullee ngokkoon n'est-ce pas ah julli bàyyi leen ko xel julli dee leen julli yéen ñëpp su waxee dee leen julli nag xam naa ni da ngeen di julli waaye dama bëgg ngeen defaat beneen affaire seen biir julli mooy julli jëmm la waaye ruux gi mooy yëg-yëg fekk amoo yëg-yëg ci julli baaxul sa julli baaxul war ngaa sentir ne yaa ngi ci kanamu borom bu borom bu baax buy bari yërmande ku koo xamante ni soo jullee ba noppi soo ne assalaamu alaykum say bàkkaar yëpp baal nan la wallahi am ñu julli dafa neex sa waay bu dee xam nga julli yonent nee na sama sama piru ne lu bët mooy julli lii ma gën a bëgg ci àdduna mooy julli yonent bi su toogaan nga sax gis julli ci stressé problème am wala ñu war a xare wala ñu am lu lu jaxase julli ci ba ñëpp toog ku nekk tëdd découragé lu muy wax ay xanaa bi hayaa bilaal bilaal lay wax ne ko noddal jullit ci suñu déggee hayya ala salaa nga gis ñëpp daal di defarwaat ndeysaan daal di amaat beneen force amaat beneen ma ngoog que julli noddu gi ñuy noddu léeg-léeg noddu dinañ ko noddu pour julli waaye dina noddu tamit pour woote pour waxtaan te yeneen bi xutba yi ñu daan def du xutba julli kese am na xutba yoo xam ne xutba avant xare la wax naa leen ne leen suñu waree xare suba boori géeyee heure bii la yeneen bi woo troupe bi troupe yi di waxtaan ak ñoom yooyu ay xutba ba neexee Bilaal taxaw fi nodd julli yëpp ñëw dajaloo moo wax ak ñoom yeneen yooyu du nodd julli waaw ah, waaw kay mën nga bokk na ci tamit nodd ak iqaam julli daf koy mën xam nga gars doom am juróom-ñaari fan ñu soog jox imaam bi muy mooy lan mu koy tudd tudd mooy lan nodd ci ndeyjoor liqaam ci càmmoñ mooy mooy tudd no mm-hmm. waaye léegi lan moo tax ñuy tudd pour lan tur yàlla jiitu ci nopp xale bi waaw te pourtant wetu hôpital ba mu juddoo di am na benn sabar su mag su fa amoon am na benn luñ ñu ko fuural la fuural bu ko am ca wet ga sànni biir ca wet ga xumbal ca ga te ci wetu ci wetu kii bi laa wax de maternité ba yow nga ne sa doom da ngaa bëgg tur yàlla jiitu ci moom nga bàyyi ba septième jour fekk yow juróom-ñaari fan ya nekk ko yëpp ñu koy faje di ko toppatoo sabar yu neex moo fay am biir hôpital ba sax da ngay gis sage-femme yi teg seen i yu baax te booy 11h ñu teg waaw na waa gaa yi di animé nag di ci waaw bi ñoo koy ngay diw nangam nangam di dugal di génne xale ba déggul musique baax déggul déggul tëddma déggul xumbal yaa dégg na saawu nit moo tax sa doom du juddoo bul xaar juróom-ñaari fan su su juddoo rek ñu mën na ko jox rek jëlal nga nodd gaaw ci ndeyjoor bi. liqaam gaaw ci càmmoñ bi soo mënee kursi yi nga jàng ci bopp bi loolu mooy tur yàlla jiitu ci moom est-ce que ma la bi ñëwee nag kooku sunna yonent bi la ñu reyal ko xar tudd tudd ko imam ko xam nga li ma a bi jolli na duñ koy indee ñëw daal di toog yokk affaire bi tuuti commencé di yëngatu wala ñu ñëw daal di bëgg commencé waaye awa awa yaa baax nangam nangam commencé taasu ci biir néeg taasu mu neex mu jaar yoon su ko defee aram faal ñëw yor kéem di tëgg waaw tëgg ji dul ji ah, moo tax xale yëpp mën fecc lu jiitu ci moom muy ëpp ci moom jeexital gi nga Sénégal ñëpp fecc kat lañ am na ay xale yu ndaw yu ñëw foofu gaa yi xam na leen groupe lañu fii lañ dëkk fii njëriñ fii ak njëriñ ah sëñ Mor ah ñun amuñu addiya waaye nag mën nañoo fecc alhamdulillah yaa ilaaha illallah seen gémmiñ la ñuy tëggee man loolu moo ma gën a yéem rek rek rek xaw ma ma ne ah tëgg mu normal moo xamante ni su ko defee am na kuy jiite ñi nga topp ca daa ñuy fecc di fecc bu jeex di door beneen waaw fecc bu diw bi na waaw bu bees bi na bu ko caa génne nag bi ciy génne waaw waaw léegi nañ jël fecc mbëri nag l ilah fu mu jëm fuñ jëm mbokk yi y a problème ah kon nañu bàyyi xel ci loolu loolu parenthèse loolu ci nodd ak liqaam ah loolu c'est très important waaw ah, te loolu soo ko defee tur yàlla bi du njëkkee ci moom ay jinne yëpp duñ ko mën a dara hmm? xam nga jinne dafa ragal nodd jinne waaw ah, dafa ragal nodd de ñemee ko de waaw ah. waaye nag bu dee xale bi da nga koy njëkk dégloo sound soo noddee jinne ji day gën a toog xamul tax jinne ji soo noddee mu nodd doo ne allahu akbar mu ne allahu akbar di la di la reetaan ndax yaa ko yow kii te maternité bi lañ ko lañ ko sol ba bopp bi fees nga ñëw fii daan dañ koy jéem a kenn du ko wéral mooy yi xale yëpp koo ci ay sarwaa ak ay yooyu loolu la lu bon mooy jiit ci ñoom ay ngénte ngénte doom ni mu garaawee doom ëmb ko juróom-ñeenti weer yow nga mënoon a dee doom ja dee yàlla muy la mucc fayewoo yàlla lu dul am pecc loolu xel nangu ko mu ngi mel ni dëgg rek nga def nga def tànn de mu ngeen gis loolu dina am na hmm. ah <laughs> dina am ci kanam tuuti dina man moom am na bu ma ci waxee waa bi rek waxoon naa leen ko. ah, ah mooy waa bi tuddkat bu mag bi nekk ci télé bi naan su ma dee bu kenn tëgg ma ne ko wuu loolu tëgg du am suñ la tëggalul man dinaa fay ñu la tëggal ah ku tëgg ba dee. doo dee ñu tëggal la sëñ bi. Mm-hmm. maam laaj lu mu daan wax looy bañ dee fekk la ko mm-hmm. bu ca nekk looy bañ ñu fàttali koo la ko bu ca dee noo bañee ñu fàttali koo la bu bul dee noonu. Mm-hmm. ah du Diop lu ñuy wax ci moom tey jii noddu Bilal. liqaam julli jàkka bi euh, loosu wurus yooyu parce que loolu loolu la faatoo hmm, su ko defee yooyu ay sew sew la yoo xamante ni julli bi daf ko war a xam te yéen ñëpp vous êtes appelés à avoir des enfants yàlla da leen di may njaboot yàlla ñu yàlla may njaboot ñun jigéen ñi da a am njaboot su sot même bu dee jigéen nga yow jigéen yaa ngi tëdd ci lalu wasin wasin nga ba pare ñu déplacé la indi la sa doom xam nga doo ba doo amee doom ba da la koy jox pour nga téye ko léeg-léeg dañu jox la pour nga nàmpal suñu la joxee sa doom lo noddal fii liqaam fii looy xaar waaw tey sax am na ñoo xamante ne ay tuddkat yoo xamante ne ñoo gën a dëng ñëpp am na tuddkat bu dëng ku mu tudd mais nu mu jubee voilà avant ngay rek awasi ci awasi ah. tey ku dëng ku dëng ko xamante ni dëng te lu lu wér la sëñ bi jàpp sa nopp yi di wax di tufli ngay jël tufli tam mais bari dooy am xol ay douze ans ngay commencé di taxawaal onze ans ngay tuxee treize ans fekk nga ay cinq dere ah parce que yooyu baaxul sëñ bi tufli ci wëli yi la ñuy yooyu dafa garaaw yooyu dafa garaaw madinatul munawwara léegi la mais bu njëkk kenn daan am doom lu dul dañ koy yóbbu foofu ca xabru yonent bi leeram yi leeram yi dugg ci sa doom njaboot gi fii maam Alaaji moo daan tudd ñëpp ba mu fi jugee maam Cheikh Omar Ndiéguène moo daan tudd ba mu fi jugee suñu maam Alaaji euh, euh, suñu baay Alaaji Daam Ndiéguène suñu baay Alaaji maam Abdul Wahab moom mujj ñu ñu ci ëpp ci famille moo leen tudd ak dëkk bi ba mu ci jugee paa yi soog a jël ñooñu ay borom siiru lañu borom baatin lañu borom tur yàlla ma Abdul Wahab fu mu toll suy fiir lan jàng mais kooku ku mu tufli mais doo caaxaan doo fo maam Cheikh Oumar dafa amul sirru borom baatin la woon am lu mu ñaan mu nangu lu mu ñaan mu nangu maam Cheikh Oumar kooku su la tuflee mais sëñ bi loo loo mu jaar yoon doo defee examen jàll loo ñaan yàlla mu nangu faara bi daan ku mu tufli nga yiiwu ku mu tuuf li nga dal ku mu tuuf li nga bari yërmande mais yii li ñuy wër maam alaaj Muhammad ndigal nag ak wilaaya ga suñ bi liir bu mu jàpp tubli noppam ñu teg ah tubli tam yoo yooyee nga xamante ni xola wo xola vieux bul des na leneen daa kontaan mii fi mu ne nii li ma ko joxoon xam naa ni su ma ko mënoon delloo léegi delloo moo ko jegeen xam naa loolu ndeysaan wallaay ndeysaan sëñ Modou waaw waaw del lamb di joxe nag del lamb mburu mi dox na dégg naa du may wax sa turandoog yooyu del lamb di génne di joxe waaw del lamb nag di di ba def yi di fi tas rek ba kañ ah boulangerie bi dox na dégg naa mburu cent soixante quinze la fukki mburu mille sept cent cinquante la ah dégg naa ko te moom cinq heures du matin lay dem ci mburu yu tàng yi lay joxe mburu del la du ma waxee sa turandoog del génne di ma jox del commencé mille deux mille jëm kaw waaw bul joxe weccet nag man weñ moom baaxul ci moom weñ jiguma weñ baaxul ci man yaaxul doom damay ay picc la may jox kay rek <laughs> ah, ah, kay waaw man ko waaw kay ñu baax na ci yaani dañoo dëgër duñ joxe dara ma seet baa du téeméer téeméer yi mooy suturaal joxekat yi gis nga maire yi maire yi maye ci xew yi ak ah, ñoo kontaan parce que bii téeméer bi bii kii bi bi pièce téeméer bi mënuñ koo joxe xam nga dafa day sew bii banque bi dana na sewal yi ko gàmmu yi maire yi dañoo kontaan fi ñu ni ab ab cinq mille la ñu ay téeméer rek ñëw di la baax reer fekk deux mille cinq cent la du dara waaw yii sax xaw naa tane tuuti ci yàlla ñun dëgëree wala lii rek donc Cheikh yaan ñoom ñëpp a ngi toog di wax Chérif rek ndeysaan ak ah, ñoo dëgër xol leen ma jëm ak ñoom rek merci loolu ndeysaan waaw ah, ndeysaan ci ma ma sëñ Madou ma ngoog fu ma tolloon nee na waaw xam nga yaa bëgg ci tubli yii tubli maam alaaji tubli maam Cheikhou tubli maam alaaji Daam tubli maam euh, maam euh, Abdoul Wahab mu baax mi borom saytu xam nga mais am na leneen lu gën a neex bi xanaa xamoo ne amul benn jinne bu nekk fii jinne yi suñu mbokk jinne yi lu dul ku ci am doom da dem yóbbu ko ba ca xabru ba pour mu barkeel voilà c'est ça ñoom ñëpp Alhamdulillah. Allah firé dina neex lu al ah Cheikh Dia mujjee wax dox noonu jumbu leer ba ba ba ñu seen moom la ñuy leerloo. mu am leer

مولاي غريب الوزير ما ولا المتابنا مولاي غريب الوزير جدو جدو kooku du du si dina neex ah bon mooy leeru doole gi leeru doole gi seen bi waaw waaw yéen ci bi mooy jëmmu yéen maa loolu na bi du jeex ci àdduna waaw te àdduna ngi fi nit ñaa ngi fi yàlla di bëgg yërëm nit ñi dina am ay jaam yoo xamante ne da leen def jëmu yërmande ku leen bëgg texe ku leen jege texe ku leen laal texe ku ku ñu gërëm nga texe ku lekk ak ñoom texe ku ku leen sopp texe waaw loolu nag waaye ca baaw moo moon ca maa mudul nag Cheikh moom Fouti moo leen jox ko nag day tànk ko daal may sox maam Ahmad Baro ndeysaan mooy caatu maam Mourou moo jël leer ga ndeysaan jox ko mu mën waaw te doot fi jug ba yow ma si yàq maa ngi ko fii fii place su lambukaay la bërëb yi la de fii yéegukaay yi la góor yàlla yi dañuy ñëw soog a ah, oh, ah, ah, koy dem di tukki waaw si du fépp a du fépp a wala boog ah ñu dem ca yàlla du fépp la ñuy yéegee du da ngay toog dem de. déedéet ah fii base la base bi yëngukaay la ma ah bon leer gaa tax ak katu Mouhamed yaa dox ba ci biir mooy leer bu njëkk góor lay daal loolu ëwër la lumière primitive la première lumière li yàlla njëkk bind mooy leer bu njëkk góor waaw loolu waxtaan woon naa bu noppi wax naa ne leer googu moo may Cheikh Tidiane wér moo jox Cheikh Tidiane tarixa bi waaw loolu loolu Tidiane yi war nañ koo xam loolu soo ko xamul mënoo mënoo layal tarixa bi dara day coow rek waaw mu ngo fan ci jinne yi mu ngo barke la wuti waaw kon nag yàlla ñu yàlla barke ñun ñëpp ah ñu gën a góorgóorlu bu baax ah ci julli gën góorgóorlu ci suñu bopp gën a fonk way juri ah gën a fonk way juri way juri na leen bàyyi xel bu baax mbokk yi way juri na leen bàyyi xel bu baax wallahi na len bàyyi xel bu baax ku di dund ak say wayjur yàlla nar naa defal lu baax maa ngi leen di xamal tamit ne leen képp ku yàlla may wayjur wu tàng yàlla nar na laa defal teraanga est-ce que aji nga ko wax ku sa wayjur bari problème difficile compliqué xamal ni am nga chance wayjur wu dul wax dara musiba la sa doom yi duñ am dara mais doo amee wayjur wu tàng mu lay xas di la saaga di la wax yu metti ngay muñ kenn mënu laa téye am teraanga ci àdduna chance la wax naa ko ca ngeen tey chance la am wuy jur bu compliqué bu góor wala bu jigéen soo amee ñaari compliqué nag moo gën a baax waaye tànn loo wax ñu ne lii lu tax léeg-léeg dañu jéem ñu summeeku ne dañuy xeex yow chance la maa leen ko wax wallaahi xam naa li ma leen wax kon góorgóorlu leen bu baax a baax a baax a baax jërëjëf yàlla barkeel ah ah doomu ah sa doomu bàyyi la day saan waaye dañoo yow moom toog ci ruq bi rek noppi day saan dëgg la jërëjëf xarit sama tànn jërëjëf ah, moom moo indi fas yi kii de bëgg na moom daal day saan mënoon di jot xaalis yi baax na ci de day saan ma ngoog kon ah, ñu ma sànni ko sama gars yi ma ngoog kon Euh, lool ñu ko bàyyi xel mbokk yi ah. yooyu dafa am solo waaw ñu bàyyi ko xel euh, bi ci des euh, mooy yooyu mu doon commencé di waxtaane keroog ca ca ca kii ba kër ma bokk fayu waaw am na ci benn bu bu neex tamit boo xamante ni léeg-léeg firikat yi xam nga cheikh moom moo corrigé àdduna bi cheikh Dia waa àdduna bi firikat yi ak borom xam-xam yëpp cheikh moo leen yar moo leen pour moo leen yàlla réhabilité yonent bi réhabilité yonent yi réhabilité saxaaba yi loolu waxtaan naa ko keroog ba mu leer nag n'est-ce pas ci yàlla ci yonent bi ci Cheikh ni mu leen ni mu corrigé borom xam-xam ne leen lii ngeen di wax ci yàlla du dëgg wax leen li ñu war a wax yonent yi li ñu war a wax ci ñoom ñi juum ci yonent yàlla Ayyub yonent yàlla Yuusufa yonent yàlla Yunusa ñoom ñëpp borom xam-xam yi mu foog ci lu nii euh, euh, gëstukat yi ñoom ñëpp ñu daanu ci dégg biñ déggee alxuraan te fekk du du loolu Cheikh corrigé waaw même da ngay dégg ci kat léeg-léeg nga dégg koo xamante ne naan waaw waaw nit nit du dara parce que dañ koo bind ci sobe loolu doo la koy dégg ci kat ñu koy wax ah Cheikh Tidiane nee na du noonu. bilaay Cheikh Tidiane du am loolu pour jëm. man du amul mooy du amul woon fan lañ jëm mais dañuy fànn bu bëgg gars yi ñi ñuy wax nii ci rajo yi te léeg-léeg nga dégg firikat bu mag pour jàng ba jeexal téere yi di kii di di conférence waaw dañ di dafa war a simple parce que ci sobe lañ ko bind. Cheikh nee na yaa mën a waxoo waxoo dara lu jub waaw doo leen laaj kon lu xew laaj leen ko bu leen dara. Cheikh nee na. man yu bi génn su xasee ba génn ci ku góor ci kooku mooy sobe waaye man yu bi jógee ci ku jigéen ci dem ci ku góor ci directement ci sëy kooku du sobe waaye lii waaye lii Cheikh rek xam laaj leen ko gars yi te ci suuf ñoom ñëpp laaj leen ko saa laaj leen laaj leen leen dañuy xaaral dañuy te léegi nga dégg firi kat bu mag surtout nit day war a kii naa ci sobe lañ dugg ku la wax loolu kon ñun ñëpp ay sobe lañu ku la wax loolu Cheikh nee na déedéet nee na sobe man yi moo ngi nekk sobe su génnee ci ku góor dal ci lal bi wala mu dal ci darab bi baa mu dal ci loolu mooy sobe waaye man yi bi jógee ci ku góor ci dem ci jiw jigéen ci loolu lu laab la lan moo tax ngay sangu lan moo tax ngay sangu mooy sa awra li mu dugg ci awra ku jigéen ci moo tax ngay sangu mais man yi boobu du sobe Cheikh Tidiane bokkul ak gars yi lim leen ëppee xam-xam dafa ëpp waaw léegi soo ko weddee kon lu ñu parce que da ngaa bëgg dem ci cabinet bi amul loo ko génnee waaw kon kon kon la nga génnee ndax amul lu des sa biir da ngaa a julli dem tuuri ndox saw saw ma fu mu ndax saw desu fa waaw soo demee ci jàkka ja léeg-léeg nga julli ba noppi dem dem tuuri ji ndox kon saa suñu kii moment bi nga julli saw maa ngi ci sa naq léeg-léeg nga julli ba noppi. doo doo baqiyaat saalihaat doo def benn tasab da ngay jug dem waaxu dem ci duus ba kon bi ngay julli sobe boobu moom sa biir waa sobe boobu ni muy nekkee sobe kon kenn mënut a julli sobe feeg génnul du sobe Cheikh Diagne kenn mënu ko fay lisaan wallahi ak moo ak ñoo waroon am temps ba ma jëlal leen benn par benn yi mu wax yëpp bari na yooyu façon yooyu noonu yooyu yooyu am na yu ma ci waxoon gars yi ah yéen yéen ñii li ci foofu laa koy waxee ci dégg ah ku ci fàttaliku yu bëri lu ñu wax Cheikh leneen du noonu def naa ci waxtaan ba am na yoo xam na moom hmm? waaw ci yeneen ci yeeg euh, ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaw ah waaw waaw loolu waxtaan loolu tamit day loolu waxtaan ñett la day day kii day réeral gars yi rek waaw ah? waaw tux mi lu tax tarixa Cheikh Tidiane kenn du ko may kuy tux te di ko may kuy naan waaw loolu yow sëñ Diop mosoo ko posé question ah mais laaj nga ko sa bopp sëñ Mor mooy tontu loolu wallaay la laaj dërëm yooyu maa koy joxe wallaay wallaay laa ne sëñ bi daa tame de wallaay dafa tame sëñ Mor nga xool ñi di ree rek waaw xam nga loolu suñ jóg loolu gars yi war nañ ko laaj am na yu bëri même malam mi même mais bari na ci tarixa bi yoo xamante ni gars yi doo leen laajee dañ lay na naan la ah yooyu ah kooku baatin la de pour napp la bañ la fekk nañ koo xamul luy baatin la boo <laughs> xamee tontu soo xamul ngeen ne ko xaw ma ko dañ lay napp naan ah kooku kenn mënu koo firi ah, su mën a ko firi lig mën na mën nga fay sax jaare ndaw yoo koy parce que jawhara da lay da lay duut da ngay dégg moom it doole mutahaqiqati xam nga yaa ngi dégg lan ci biir haqiqati xaq ay xëy dëgg ngay dégg dëgg te fekk amul benn relation dëgg ay tur laa ci melo asmaaw ak sifaat la su ne wal yaqutatil mutahaqiqati ah mooy wuru lii xaw a niroog wurus yeneen ci wax moo xaw a niroog wurus woo xamante ni wurus woowu yàlla moo jël turam yépp ak meloom yëpp tapp ko ci ci ci wurus woowee foofu du mu tax tamit bu ñu dëggal man lan la bu ñu dëggal waaw léegi bu ñu dëggal xamoo ko mënu ko mooy bi ñu tappal garaatu sibaatu ak asmaaw asmaaw ak sibaatu ma ngoog dinaa ci laal tuuti bala maa kii ma ngoog fan laa nekkoon ci tux mi tux mi du dara c'est simple xam nga malaayika laa ya'suuna allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun ay ay mbindeef la ñoo xam ne duñ mooy yàlla euh, euh, yi xam nga am na wax naa keroog na lu les propriétés de l'eau mooy l'eau et ah non mais ku ku jàng la soxam mais yëkkati loo xam wax. waaw basi. incolore. inodore. sans saveur. def na benn. ñu laal. et aéré. waaw jërë si leçon yi. kii bi boobu boobu boobu jàppoo ko ko ci nag dégg nga. waaw moo ngi ko l'eau est incolore inodore ay yére jàng yére bi nag te yow doo jub bu ko fàtte sa waay nag jàng seen leçon sa waay waaye nag xam nga seen prof yi tamit dañoo nul exact dégg nga xam nga loolu mooy les propriétés de l'eau solidification li liquidification état liquide état solide hein état gaz fusion dégg naa ci naan sublimation <laughs> loolu fan la am sublimation <laughs> yoo xam nga luy sublim sublim mooy lu ndox lan moo ci naay <laughs> waaw laa wax léegi kon soli solidification amul état solide moo am ndox soo ko jëlee mu la solide ah loolu la léegi loolu mooy les propriétés de l'eau yooyu moo takk ci ndox léegi jo malaayka yi ñoom it am lan mooy seen mooy duñ lekk mooy duñu duñu naan duñu nelaw duñu sëy léegi nag malayka yi bu dee am na lu ñu bëgg leen rek la bu dee am na lu ñu bëgg leen rek la mooy xet gu neex ak leer ci nit ñi malayka yi ñoom ñu wër yonent bi ko xalaat lu wax dëgg parce que jotaay bi sikkar yi fi sikkar leer yi fi jóg malayka yi fépp fu malayka nekk dañuy daw ñëw wër leer gi mooy tur yàlla yi dañu ci yàlla defal dégg malaayika tamit am na leneen loo xamante ni bokk na ci propriété am mooy dafa bëgg xet gu neex xet gu neex nee nañ malaayika loolu rek la bokkub mooy bëgg xet gu neex da salaatul faatihi li maa ughliqa al-khuruj damay wér damel soo jëlee kurus ne maa ngi def sama laazimu ngoor ah laazimu ngoor sooy bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim di commencé wér cheikh nee na juróom-ñaar fukki junni malaaka ngay àndal di wér soo jàngee fatiha ñu jàng fatiha nga ne astaghfirullah ñu ne astaghfirullah cent dix mille malaaka moo tax ñu jël wér du ñëw ci perte bu rëy nga ne astaghfirullah ñu ne astaghfirullah nga ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ñuy wax astaghfirullah ànd ak yow nga jàng salaat fatiha soixante soixante dix mille jàng salaat fatiha nga nga pare daal def laa ilaaha illallaah téeméer ñoom ñëpp ñu ne téeméer laa ilaaha illallaah léegi yàlla su paree day jël yi woowu yëpp jox la ko yow waaw lan moo tax taalibe Tijaan du feebare du fay wér de léeg-léeg non tarixa bi moo bari ngëneel rek ban bari ngëneel xam ko nga tontu ko soo xamul neel xamuma ko c'est parce que heure boo doo tàmmee moo tax ma li ma wax tàng day leen respecté wird ak wasifa ci heure soo xësee ba commencé di wird di bàkku saan respecté ko soo feebaree soo wérdul parce que da ngaa feebar wala nga tukki wala nga nekk ci ngant juróom-ñaar fukki junni malaayika yooyu dañuy wérdu sa wérdu yi su paree yàlla jël yi woo wépp jox la ko te malaayika waxoon naa la bañ lan la bëgg xet gu neex ku bëgg xet gu neex da ngay bañ xet gu bon xet gu bon mooy póon ci ñoom bëgguñu póon léegi dooy dooy dooy toog ak yi nag di jëfandikoo póon malaayika yi dañ lay jëppi seen leer yooyu di dajeeg sa sa mukk mi xam nga am nañ tiir yu mag la ñuy tiir leer yi ñuy dajeeg mukk mi nag loolu moo lay arak moo tax da ngay alku saa bàcc bu ak bana maanaam comme mbooloo. waaw dañuy tànn kenn ni ko ñaanal. waaw expliquer lu tax kenn kooku di ñaan yéen a ñaanal ak ñaanal. waaw ñaan boobu du farata waaye lu am solo la soo demee Fass ak ci zawiya yi nekk ca Maroc suñu bëree ñëpp a ñaan ku nekk da ngay ñaan ñaanu bokk kenn du ñaan wala déedéet suñu fan laa ñu la gàllankoor kaw amu suñu paree ñëpp bay ñaan ku nekk dangay def ñi di ñaan rabbana atina fi yadikum fadlillah min alika ya rasulullah li nga xam ci ñaan nga ñaan ko suñu paree muqaddam bi jàng fatiha ñëpp ànd ak moom ak salaat fatiha ñu tëjee ko du farata waaye nag ñaan ñaanu ginnaaw wird lu am solo la parce que foofu dafa am ay leer yu bëri yu ko yaat daanaka loo fa ñaan rek mu nangu waaw bi ci def euh, mooy par exemple lan moo ñuy nuyoonte doo leen gis gars yi di ñu wut saa borom yi di nuyoonte joxante la ko mais loolu am na lu tax sëñ Diop parce que suñu wut saa ba pare am na ci ñi wut ba borom di ko yónni bi jox loxo kenn xamul kan la ñu ne kenn ku ci nekk na jox loxo moromam mën naa am nga dajee ci yónni bi nuyu. day mbiri da nga koy xam baax nga ko xool da nekk fii di fiir naan ay eh, loolu loolu baatin la ah nuyoon barke leer a ci nekk barke déet am na am na lu ci nekk. waaw xam nga kon nag euh, yëpp yaa ngoog am nay sew sew yu bëri waaye mën naa am incha allah dinañ ko def waxtaan spécial ci tarixa bi waaw dégguma li nga wax ne ne. waaw ma nga loolu kay xam nga yow kay bi xam nga ni loolu sii la rek bonus la rek waaye xam nga ni kuy am juróom-ñaar fukki junni maraay kañ jeex na yow itam nee na loolu bëgg di la nee loolu ko gis nañ am na ñoo xam ne nag waaye dalañu fekk foofu de ah, waaw ah non dalay fay fekk sax dalay fay fekk am na ñoo xamante ni suñ jëlee seen course mais maa ngi wëti ko wala ñuy maa ngi laazim yéen damaa am seen kanam billahi laa wax di leen tëbb ba keroog ñuy àggal. day tax noonu duñ ko yàkkam ci duñ ko gaawal gars yi nag sa ñuy sagoo mooy man damay laazim trois minutes loolu du sax déedéet defal ci jar ko di sentir ni yonent bi ñu lay dóoree ay affaire muy ñëw di dugg sa xol di dugg sa loxo di dugg sa xel waaw boo koy sentir di ko tàqam ci ko muy nekk sa làmmiñ alañ ci yàlla defal maar lan moo waaw sàngara mu xet saay te saa saa bi am na sirru bu nekk ci biir loolu duñ ko gis ci bët soo ko yàggee ci kar mooy yëpp day tàggali ko ak yow ay sàngara ci yeneen yëpp day tàggali ko ak yow sur am na sirru bu nekk ci biir mais day fekk nañ nga jëfe ko loolu moom laaj daal wax naan jëfeel rek jëfeel rek li lay defar sa yoon nekku ci waaw ma loolu mooy affaire bi ku am lu muy laaj mu laaj dé salat faat de mën nañ ko aj waaye soo ko mu faat man damaa gisul benn étagère ci àdduna bu ko antal <laughs> mën nañ ko waaye soo ko ajee nit boobu sëñ bi yóbboo nga bañ a ne sa kaw lay dal sar sar yi foo koy aji soo koy aj ma ne ban étagère moo ban armoire moo antan waaye ma ne kii aji yow xanaa xamal sëñ waa ngay waxal waaye sëñ bi maa dimbali ñu waaye waaye nag Ousmane Ousmane xanaa xam ne ma xam naa baax non dafa am ñoo xamante ni yooyu la ñuy def daan dañuy jël wér di ajak di kii pour taxawaaru tuuti mën a seet xale yi doxam doxantu ba ci kanam soog a kii naan dañuy jëlaat wér yooyu waaye da ngay xaar ba mu ba mën ko mat ko nga nga jël mais di kii salatul fati waaye lan mooy laazim mooy lan laazim mooy lan laazim mooy loo taxool yëre bi yëpp laazim ci bay faal parce su demee léegi da koy summi bala moo tëdd hmm. mbay faal lii laasim ci moom mooy teram laasim lii la mooy ter nan nga mën a defee différence bi yàpp nga le muscle mbay et sa peau c'est pas possible laasim mooy looy tax xool ba keroog ngay dee sooy jël wér sëriñ bi dina la ko wax de da ngay sax di wér ba keroog ngay dee alaaj neen da koy jàpp mu jàpp la ba aljana wala nga jàpp ko bàyyi ko mu jàpp la ba sawra daan ci yàlla kenn du ak biir bi ëpp naqara ak mais loolu mooy waa léegi waa kay waxuma ko woon sax liir bu koy nàmpatul ne ne ne bi weeram neexuma waa nu muy def ah day dee liir bu ne sama sama mbootu yaay ñu neexatuma waaleykum waaw Badiane jërëjëf Badiane jërëjëf Badiane Badiane amiin amiin amiin jërëjëf ku bëgg ma war a jëndoo Badiane jërëjëf ma ngoog <laughs> liir liir bu ne sama mbootu yaay neexatuma sëñ bi du daanoo ci suuf lu mu gis deret muy deret rek xamal ni mo bosoma deret kenn yàqu na da hmm? nga ku ci en question question bàmmeel mais waxal man bàmmeel laa gën a ay ba man kat membre yi daayira bi bëggoon a tas membre yi par benn rek ndax bàmmeel moo tax ma bàyyi bàmmeel waaye bàmm yoo xam ngeen ni bàmmeel laa gën a ay ci àdduna demal dee bu dee nitu safara nga waaw. boo amee 40 jours da ngay def. waaw boo amee 4 mois ban aj déedéet loolu kay yaram bi mooy décomposé wu waaye barzax falan lay commencé di saas foofu barzax barzax beneen laayif la déedéet bammel étape la ci barzax mais barsax baatin la te loolu du ñëpp ci teg la ñu wax da xam nga ni yaa ngi war a dem yoomal xiyaama mais dafa am ay étapes yooyu am na étape bu ñuy wax dee soo dee am na étape bu ñuy wax suul soo suul la suulee am na étape bu ñuy wax barsax barsax fa ngay nekk rek di xaar yoomal xiyaama fa lañ lay brancher brancher àjjana wala branchement sawara mooy li war a doon wax ragal ma dee ragal ma fële waaye li ma ragal mooy durée bi mu war a ci biir bàmmeel moo tax ah, ah, du noonu de du noonu ah mais mais néew yi dañuy gas fekk fa ay yàq donc ñun mbugul foofu lañu mbugalee foofu du foofu feneen la foofu noonu du du bët di tege waaw doo ko gëm nga barsax ah, gëm ko de parce que soo ko soo ko gëmul rek ma ne la kon sa yaay juru la ndax jaar nga sa biiru yaay ba juddu te fàttaliku woo ko ah ah. fàttaliku woo ko kan moo fàttaliku bi ko yaay ëmbee wax ko fi ku ko aaye yoo bismillah kenn du wax noonu la barsax mel soo gëmee ni tey ëmboon na rek gëmal ni barsax xam ne barsax nag imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar sallallahu alayhi wa sallam soit benn jardin la ci jardin aljanna yàlla ci yàlla defal defal ko bàyyi du jóg defal ko bàyyi set yàlla dan ndeysaan defal ko ko sunu ndey yi jiitu ak sunu baay yi defal ko xeet yonent bi sallallahu alayhi wala mu nekk benn xur ci xuru sawara yi yàlla ci yàlla musal ja sayyidina Muhammad bismillah beneen question waaw waaw maanaam ni moom c'est très simple maanaam ni symbole la bien que am na ci ay yuñ ci wax ne yàlla fi mu nekkoon zawiya bi man mii def naa faas zawiya bi ci biir marché la nekk biir marché comme kër Mamadou nii saalu maaraji bi mooy zawiya Cheikh Tidiane mais gis nga foofu noonu prépa salam noonu mais marché la dañuy jaay ay affaire nga gis berkele yi di jaay ay deru kii ay der ay kii euh, seen tannerie yi xam ngeen tannerie yi ñuy wullee der yi xam nga lu mu bëgg donc am na ñu wax ne ci seen explication ne Cheikh loolu moo tax mu def ko pour kenn bañ a jaar foofu gi demee noonu daal waaw mais am na beneen symbole am na beneen symbole bu nekk ci biir mooy euh, malaam bi ci baatin dafay amortisseur la amortisseur la leer yi su ñëwee directement ci xolu taalibe bi mën na ko gaañ malaan mi da koy amortir xam nga li mu bëgg bi ci def malaan mi daf lay wax ne la daf lay wax ne la daf lay wax ne la sëñ bi ni ni ma weexee yow noonu la soo xol bi war a weexee ni ma weexee noonu la sa ruu gi war a setee ni ma weexee noonu la sa cër yëpp war a setee gis nga ni ma weexee nii ba ngeen ci ma yóor ma yéen ñëpp yéen ñëpp noonu ngeen war a mel ci laab ak set ak nekk ben waaye tamit ni ñu wëree ma ma ma maraan bi junju la tamit junju la kooku toogu xadara bi la yàlla bi noonu la ñu toogee comme maraan bi cercle la ñuy def waaye ñu toog waaye wër ko nii ñii dolli nii ñii dolli nii ba cercle bi mag kon yow ñoo ngi lay ñoo ngi lay ñoo ngi lay ñoo ngi lay entraîner ñoo ngi lay ñoo ngi lay préparer di préparer sa ruuxu pour soo demee ba jege foofu gaa yi di wut pour dem fa soo demee doo dépayser le dépaysement hmm? waaw kay xam nga doo gisee taalibe bi ñu ne la sukkal Cheikh Diagne benn waaye dafa ñëw ci moom ne ko man de damaa bëgg a jël sa wérdi waaye ñaari ngi nii benn bu njëkk bi mooy mënumaa sukk te mënumaa jóg fajar Cheikh ne ko indil sama kurus mooy loolu moom mooy mënoo nekk tijaan mu ne ko ñun kat dañuy toog dañuy yaru parce que dañuy toog ak yeneen bi kuy toog ak ki gën a ci mbindeef da ngaa war a yaru te yar boobu ñu lay jàngal noonu ci maanu wërsëg wi dañ lay jàngal pour nga yaru ci xadara yàlla ba est-ce que da nga dund te loolu ni nga koy defee ci maanu wërsëg yi noonu la loolu lan la ko laajee nga defee ko ci sëriñ lan moo tax ñun la sa sëriñ doo toogee moom bu taalal si tànk di mu jëm ci moom soo toogee ci moom bul di xulli bul di xulli mooy lu romb nga xool ak di xool sëñ bi di ko fixé te kenn du sëriñ tarika loolu da a jàngal sa sëriñ kenn du xool sa sëriñ les yeux dans les kenn du ko def xool bu xool bu sax da ngay di ko xool te xool bi xoolu cofeel la war a doon pour di xool naan bëti daa sewat ba kenn daa rëy de déedéet boo xoolu cofeel xoolu bu da ngay xool parce que su tourné xool lu bët yërmande rek nga defaru am na ñu bëri leneen defar xool la rek bi nasratin aw loqmatin aw yooyu demee somal fuuti radiyallahu anhu nee na sëriñ bi mën naa ñëw mu mu bokk ak lekk nga defaru mën naa ñëw mu xool la nga defaru mën naa ñëw mu ne la dama eh ana diw nga naa ah, mën la indil ma dama jëndal ma bi nga jënd bi ñëw defaru nga moo tax tarbiya boobu moom lan lay defal nga nga yaru ci sa kër mu sëriñ ngir nga mën a yaru ci kanamu yonent bi ngir nga mën a yaru yaru ci xatara ba la wax moo tax taalibe boo gis mu réew ci kanamu sëriñam xamal ni du àgg ci yàlla mukk mukk ma maa la ko wax du du àgg mukk ku réew ci sa kanamu sëriñ réew ci malaan bi te ku réew ci malaan bi doo dem ci xadra ba beneen bi du la tëbb mukk doo ci leer waaw gi mbay fekk nit yàlla bu mag ba loolu naan wax waaw mu ne Cheikh Tidiane am na benn yaru leer bu mu yor am na benn tampon leer bu mu yar taalibe nga xamante ni dañuy yaru toog duñu siggi duñu duñu xeex duñu seen xol yi dañ koy jël branche ko ci wirdu wi ak wisdo yi mu ne tampon leer boobu la cheikh di jël di ko tamponné ci seen kanam su ko ci defee képp ku am cër du la gisee dina xam ne yow da bokk min ashaabu cheikh Ahmad Tidiane waaw mu ne am na benn yaru leer tamit bu mu yor ci marabu musu yi nee na taali bi bu mu ci gis ngay tàllal loxo di xool di taali portable di wokkatu di dugal sa loxo seen makken di yara diku yara diku yooyu ngay def nee na dina la yar dina la taw yar boobu te cher boobu yar boobu du la ko du la ko du la ko cawee yar bu ci nekk am na taxawaayam sa tudd day wàññeeku bu nekkoon saara yow léegi diis lan lay jox bu nekkoon diis nga am dootoo am dara am na ci ñoo sax mën na laa dog tarixa bi soo yeesluwul yàqu nga ngoo kon malaan mi dafa lu lu lu sacré la malaan gu lu garaaw la mën nañ cee fanaan yàlla feereen lool am na bagage yu bëri yu ci nekk waaw xanaa amoo di sax soon suñuy ñaan wëggi ko soo bañee dog tarixa bi da ngay xool diggu malaan mi soo koy def doo dog tarixa mukk loolu pour tijaani la nag waaw yooyu sëñ moo la koy wax waay wallahi du ma leen laaj dërëm billahi la wax ah. des fois dañuy dégg ci digg bi. ah waaw ci digg bi rek xolle ci digg bi rek ay affaire a nga ko waaye sa affaire bi ni ko dama xaaral ma dem àjjuma. àjjuma nga war a lu màgget la ñuy yeesal. waaw yeeslu waaw yeeslu moom. waaw lu moom du dara yeeslu yeeslu lu lu baax la. lu baax la renouveler kañ baax na renouveler baax na doo toogee ñetti fan kañ sëñ bi lu mu bon bon nga sangu loolu baax na soo solee yére bi kañ semaine kañ mën nga ko summi nag sëñ bi dara nekk toog naan yére bi baax na waaye ma ne su reer doon doy reeru daaw ya doy waaye ba tey yére yi reer xoolal genre ci nit ñi ci nit daanaka vingt deux ans ngi muy reer te bàyyeeku reer te fi mu ne nii fas yéene bu bàyyi reer parce que reer bi day mais or loo ko gën a suuf lu gën rafet da ngay war di dem yees lu baax na de mais yees lu yu bëri baaxul tamit di wër di yees rek mel ni ku dox yooyu baaxul c'est-à-dire déglu leen yees lu war na soo tukkee ba ñëw mën naa am nga def erreur ci tarixa bi wala ci yëg-yëg war ngaa dem yees lu su sa sëriñ tukkee ba ñëw. war ngaa dem yees lu ji su sëriñ tukkee ba ñëw parce du demee ah bi muy dem dafa ne am lu mu dooroon ba mu tukkee ba ñëw indi indaale na ay nay ak i leer ak ay xam-xam ak ay cër ak ay maqaama soo yeesoo nag mu mu jox la ca te sëriñ bi tukkee du ñëwee rek dawal njëkkal fexeel njëkk bokk ci njëkk ñu muy njëkk la su ko defee lu mu indaale ci ay maqaama ak i leer ak ay daraja da lay dolli est-ce que bu baax moo ko sa sëriñ du faatoo tamit da war a yeeslu sa sëriñ du faatoo da ngaa war a yeeslu sa sëriñ tamit comme la la la daloon sama waaja sëriñ bi di ko yónni sàngara mu ñëw dem dem ñëw fekk guddi fekk comme nekk jigéen ci kaw jigéen daf muqaddam bu mag la kooku da ngaa war a dem yeeslu ji yow da ngaa war a dem ñaaniwaat wér yow dog nga ci